أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيقول الله تبارك وتعالى في سورة الإسراء di suuratu banu israil alayhi salaatu wassalaam wa in kaaduu la yaftinuunaka an alladii awxaynaa ilayk wa in kaaduu la yaftinuunaka an alladii awxaynaa ilayka litaftariya calaynaa gayrahu wa idan lattaxaduuka xaliilaa suñu boroom tabaaraka wa tacaala di wax ci laayaab juróom-ñaar fukkeelu laaya bi ak ak ñett mu ne wayin kaadu tuutee kon rek tuuti kon rek la yaftinuuna ko gis nga yéefaru Quraysh yi ñu daal di lay fitnaal anil aw awhayna ilay mooy dëddale la fexe daal yow ba daal di lay dëddale tarxis loola daal di lay dëddale ci li nga xamante ne anil wëllif li nga xamante ne mooy awhayna ilayka mooy moom lañu wax yu ci yow muy alquran ji gis nga lu ne dañ koo def ngir yonent bi alayhi salaatu salaam daal di soppi alquran lan moo tax ñu bëgg koo dëddaleeg moom ngir daal di ko ciy tarxiisloo daal ko ciy tarxiisloo lu tax li taftari naa ghayra ngir nga daal di ñuy sosal leneen neboo boom borom bi comme que da ñëw naan leen yàlla yépp da du mooy yi ngeen di woo yàlla yépp du ñu dëgg loolu yelloowul ñu leen di jaamu du ñu du ñu dara ba pare nga leen di wax ñoom dañoo sànku voilà ayyuhal jaahilun yéen ñi nga xam ne dañoo sànku da ngeen a sànku yooyu nag day la merloo ak tamit li moo taxoon saa duñ ñoon ci Abu Taalib rek boo comme niñ ko fi yàgg a gis dañ naan safa ah, ah laa ma naa waaw kii sa waay jii nii sa doom mbokk bi nag waaye daal dinay doyadal suñu kii liñ ko sax ko suñu suñu xel yi quoi ba pare wa wa wa sabba alihatana ba pare mu ŋaññi suñu yàlla yi ba pare daal di doyadal mais suñu maam yi liñ newoon tos baaxu ci te ñun ñee da baaxu ci loolu nag Abu Taib loolu metti na ñoo ah. il faut nag nga dem loo def de sa doomu mbokk si sinon dinañ ko lijjanteeg moom mooy nag léegi nag lu ne dañ doon utiliser bâton ak carotte doon nañ utiliser waxtaan fexe nawoyal nax yonent bi alayhi salaam naxanteeg moom waddu law tudhinu fayudhinu moom la suñu doon doon wax ne ak ñoom ak ñoo sopp nga nooyaloon yolamal rek di di di raayal mbir yi bu ko defee ñoom ñu yolomal li nga xam ne duma yi ñu leen di teg pression yi ak yi nga xam ne mooy naj gi ñu leen di naj bëgg ngeen génne ci l'islam léegi nag suñu boroom nag ne gaa yii nag ñu sañoon dinañ la déjjati dinañ la lan dinañ la taraxiisloo dëddale la sori la la anil ladhi awhayna ilayk li nga xam ne moom lañ la wax yu ci alquran bii muy wéetal yàlla kese li daftar ya ngir lan ñoom ñu bëgg yow nga sos alay naa mooy waxal ñu ñun borom bi sosal ñu loo xam ne xayra lu wuteeg man li ma wàcce mooy dem ba ci biir na leen bon yàlla yu sax léegi ñoom hubal ñii bon garawatuñ quoi ñoom man nañ leen a bon bon bon Hubble bon garawatul quoi man attaque yooyu bon finalement bon ñoom it bon mën nañoo jaamu yàlla waaye mën nañ leen cee boole yu mel noonu lañ bëggoon mooy nga boole moo daal moo tax ñu naan ñu naan nañ ko defal lépp nañ ko defal lépp bu bëggee ñu defal ko lu mais nañu bàyyi daal na bàyyi suñu yàlla yi daal bu mu ñu waxatee dara quoi na nekk ci lu mu ne waaye bàyyi loolu nag suñu boroom nag ne loolu moom moom lañ moom lañu def. ta tuutee des bu mu waay bor ñoom ñu teg la ci loolu waaye wa idan te gis nga bu boobaa bés boo defoon loolu mooy sor sori ci li nga xamante ne bàyyi lenn li ëpp solo ci li nga xam ne moom laa wax yi ci yow muy tawhid muy wéetal borom bi te amul dara lu ñu war a jàmm amul kenn kuñ war a jàmm ku dut moom borom bi tabaaraka wa taala yi ngeen fii jaamu yu ay caaxaan la ñoom ñu bëgg loolu nag nga sos sosal borom bi daal leen moo yooyu garaawul mu nekk idan bu boobaa wa idan boo leen ko defaloon de lattaxaduuka konoonte kon ñoom yéeféru Quraysh yi dees na la jàppe xaliilaa xaret de lañ lay jàppe kii daal kii mooy suñu copain keuse laa suñu boroom nag xam ne loolu eh, suñu boroom amul jaam boo xamante ni jaam ak jaam bu boroom bi tegul loxo om ci say mbir dem te ñëw moo tax mu ne walaw laa an sabbatnaaka budul woon ne man borom bi tabaaraka wa taala ci li nga xam ne mooy li nga inaaya mooy yitte gu mag gi nga xam ne gi ma la defalew seydinaa muhammad alayhi salaatu wassalaam walaw la an sabat naaga budul woon ne ñun borom bi tabaaraka wa taala ñoo la dëgëral ci alquran jii ma wàcce ak ngëm yàlla goo xam ne dara du ko rax ak ak booy montagne yëpp buñ jëloon sëf la koy du la ci dindi budul woon maa la defal lool laqad konoon te kon xam rek tarkanu nga jeng ilayhim ci ñoom yéefér yi liñ bëgg shay an mbir mooy mbir xalilan lu tuutee tuuti même bu dee lu tuuti la bu dul woon borom bee la jàppale dëgëral la ci lim la teg yow Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam konte kon nga jéng ci ñoom lu tuuti waaye loolu sox yonent bi alayhi salaatu wasalaam ko waaye borom bi dafa bëgg xamal yéen seen xeetu Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam bu leen mel ni yi juif yi de ñu doon wax Uzayr ibnullah Seydina Uzayr alayhi salaam doomu yàlla ndax indi na leen lu leen yéem waaye bu leen mel ni karcaan yi yi nga xam ne moo tax yonent bi alayhi doon wax ci xadiis bu gudd boobu nekk ci Sahihayni bu Seydina Omar boo bële doon nettali tam mooy xutba bi mu defoon ci kaw minbar bi mujjee def def mu doon wax di leeral la fa yonente ma lay saa saa doon wax naan laa tutruni bu leen ma tag tagal kamaa atrati nasaar al yahuud wan an nasaara isa maryam comme ni yahuud yi non yi di tag tagale ay Seydina Isa ibn Maryam mooy di tagg ne da ngay tagg ab jaamu yàlla ab yonentu bi yàlla alayhi salaatu wasalaam bari wax ci moom loo xam ne yàlla kese nag la yell yi la ñeel nga ñëw daal di ko ne moom nag moom ci la mu daal di koy jox mu ne lool bu ma ko kenn def comme ni nga xam ne noonu la chrétiens yi defe Seydina Isa ibn Maryam ba ñëw ne doomu yàlla la mooy doomu ne lool nag yu mel noonu ak bokkaale yu mag yooyu yonent ma ne sa ne bu ma ko kenn kon nag loolu lañu suñu borom di wan fii kene Seydina Muhammad alayhi salaam dëgg la moo ma gënal ci lépp te ci moom laa jaarale seen lépp lu ngeen am ndax moo moom yonente bi alei saatu salaam inna allah huwal mu'ti borom bi dëgg-dëgg mooy joxe wa anata man alqaasim maay kiy séddale wa anata man abul qaasim maay bàyyi séddale kon kooku noonu moom te loolu ba mu koy wax moo tax al imam al buxaari yu rahmatullah alayhi fu bari la ko indi ci ci ci ci ci saxiix bi loolu yonente bi alei saatu salaam ba mu koy wax loolu nekkul du ne seen biir kese de loolu moo masa am moo tax wa ana wa ana alqaasim Qaasim da koo pré da ko teg teg al Qaasim mooy koo xam ne dafa taxaw di séddale voilà borom bi mooy joxe man maa taxaw di séddale mooy ci moom mooy dég-dég le digganteem ma borom bi ak jaam yi moom alayhi salaatu wasalaam mooy al barzaxul kubra mooy barzax bu màgg bi bi gën rëy bi nga xam ne amul dara luy dem ci benn mbindeef lu borom bi jox benn mbindeef jullit wala du jullit xàttal malaa'ikatul kiraam lu dul ci borom bi tabaaraka wa lay jàllale ndax ba mu nekkee rabbul alamin la ko def moom rahmatan lil alamin borom bi nekkee mboo boromu mbindeef yépp la def Seydina Muhammad alayhi salaatu wa muy yërmaneem googu te nag ci rahmaan ci la binde nit ñi ci la amale li am. ci rahmaan rahmaan gu rëy goo gële moo tax mu ne koon fa bi maa rahmatin min allahi linta lahum ci gis nga yërmande goo tukkee ci rahmaan gu rëy googu nga xam ne masuma koo defal mbindee bi ma la defalew sayyidina muhammad alayhi salatu wasalaam moo tax nga mën a nooy ci sa saxaaba yi de gis nga nag radiyallahu anhum yërmande googu nag bamul dara lu ciy tukkee di dem ci kenn ku dul ci moom la ko borom bi di jaarale loolu nag mu xamal leen ne malgré loolu lépp ak fa mooy dayo bi ko borom bi jox ak la muy représenter la fa ko borom bi teg la muy màgg màgg loolu bu mu tax ba ngeen jàpp ne yàlla la de à jamais jamais al abdu abdun wa rabbu rabbun walaw kaana al mustafa alayhi salatu wassalam ar rabbu rabbun boobu al jaam borom mooy borom mooy azza wa jal jaam nag jaam la même bu dee mooy yonente bi alayhi salatu wassalam suñu borom yooyu lañuy indi tawhid gu leer nañ loolu bu ko nit amee du la bokkaale loo amul waliyu boo man di teg foo man di toll kuy tax nga mën a bokkaale borom bi tabaaraka wa taala du am yow doo ko man lu dul li nga xamante ne mooy ñi xamul tawhid gu leer ñoom ñoo dugg ci teenu alkande yoo yële kon nag suñu borom nag yi yëgal ne que ni malgré li fi ma ko teg ak moom Seydina Muhammad na ma ko yëgal ci alayhi salaatu wa lépp njàppale borom bi la ak bu borom ko defal kese la du leneen de. amul kenn ku mérite dara amul kenn koo xam ne dafa def lu tax borom bi war laa defal lii loolu moo existé wul amul borom bi mooy xool ku ko soob daalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dhul fadl azim du loolu wax suuratul hadiid daalika léenee daalika loolu le fadlullahi mooy ngëneelu yàlla bu yaatu gi dee yu'tihi moo koy jox man yasha ku ko soob wallahu te borom bi dhul fadlil azim mooy borom ngëneel gu yaatu gi tam màgg gi dee mu ne kon walawlaa an sabbatnaaka tey budul woon ñun ñoo la saxal ci lii dëgg rël la ci alquraan kii nii ak li ma la teg konoonte kon tuuti kon nga jeng jëm ci ñi nga xamante ne mooy yéeféer yi lu néew te bu boobaa idan cey bu keroogee laa dax naa ko kon bu barawa bu doon loolu amoon na de laa dax naa ko doon na konoonte kon doon nañ la mosal denfal xayaat yi mooy mbugal moo xamante ne nii fii nii mooy <clears throat> mbugal ah bo bo kii eh, mbugalu àddina kii nii nga xam ne dañ la koy fulanil la wa denfal mamaat ak la nga xamante ne nii mooy mbugalu mi nga xamante ne nii dañ koy fulani li nga xamante ne nii mooy fële tamit ci booy génnee àdduna mooy ne lan mooy ne mbugal mi ñuy teg kenn koo xam ne modèle la bu bokk ba ñuy teg ki nga xam ne du mobal du du du du du modèle loolu bokkuñ moo tax nit bu nekkee modèle du lu ko neex def de kon loolu la léegi nag mu ne nag te summa ginnaaw gi nag laa tajidu doo trouver laka alaynaa nasira bu boobaa bu ma lay teg yooyu la du am kenn koo xam ne moo lay dimbali ci suñu kaw de ne lii nga ko bëgg def nag yow borom bi du fi dal lii nii xam nga la est-ce que yonente ma lay saa saam lay waxal dëgg-dëgg moom moom la ko waxal ngir nit ñi xam ne hé yéen ñi ci des taxul may wax xam nga yonente ma lay saa saam moom lii c'est impossible muy jeng tarfatal ayni ci yéeféer yi loolu nag mooy gis nga nag jullit ñi mooy kon nag laa ilaha illa allah borom bi kese ndimbalam kese fi ne ni jàppalenam kese moo tax gis nga pression yi yéeféer yi di teg ci kaw suuf di ko teg ñi nga xam ne ñoo nekk jàpp seen diine gis nga bu dul woon borom bee leen téye dëgëral leen mais konoon tegoon nga jeng mais ma ne waaye yow ma ne xoolal jullit ñi ñaata ci ñun ñoo jeng ci ci ci ku faar yi ci li nga xamante ne nii alwaylu wa hada zamanu mooy li sëñ bi di wax ci euh, fële euh, axiru zaman wa maylu julli naasi lil nasaara li ëpp ci nit ñi dañoo jeng jëm ci nasaraan yi ndax lan mooy ne inaaya googu lañ amul waaye nag boroom bi tabaaraka ko taala bu dee jullit lañ yoo xam ne bëgg na leen a génne après dina leen ci génne yàlla nañu borom bi dëgëral sinon bu dul woon lool mais ku ne te nag boo ko defee ba jeng mooy commencé yow di weddi alquran yiñ la doon wax yëpp nga commencé bàyyi ko bu boobaa la ñuy kontaan ci yow boobu moo tax mu naan bu boobaa lañ la wa idan la taxadu ko te kon des nañ la jàppe xal yi laa def la xarit képp koo dégg yéesal yi naan il moom c'est un vraiment c'est un musulman dala leer ne waa ji naafiq la ndax lii la mooy kon yow il faut nga def li ñu bëgg topp seen bànneex yi bàyyi àtte yàlla yi ne alxuraan kenn du ko fi tëral mooy sharia kenn du ko fi tëral doxale li nga xam ne moom lay wax bu boobaa yow la ñuy jàppe xarit kon kay kooku fépp ku ñu ne yow yaay seen xari ba pare di la invité di la tegal di la jox ay prix Nobel di la takkal ay ay cloison d'honneur ci yoo xam ne ay caaxaan la na la leer na waajooju naa féq la wal iyaadu billah kon borom bi yàlla nañu daal di saxal daal di ci diine nii comme ni ci saxale saxaaba yi radiyallahu anhum saxal ci seen sang alayhi salatu wasalaam di suñu sang wallahu ta'ala wa sallallahu wa sallama ala